أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد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 fi al-baab as-saalisi wal arba'iin ba'da al-mi'atayn wa 'an 'Aliyyin radiyallahu ta'aalaa 'anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu 'alayhi wa sallam albaxiilu man dukirtu indahu falam yusalli alayhi rawaahu tirmidiyu rahimahullahu wa qaala xadiisun xasanun saxiix qaala al-imaamu al-xaafidu an-nawawiyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun fi nga xam ne la ñu yemoon ci suñu jotaay bi ñu génn ñu ngi gisoon nañu xadiis bi nga xam ne euh, moo doon xadiis 1402 im na woon wa anhu muy saydna abu hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal ma min ahadin yusallimu alayya illaa radda allahu alayya ruuhi hatta arudda alayhi salaam walillahi alhamdu wal minna fi ñu ci yemoon nag dañ ko tënkoon waaye loolu bon baax na noonu am na yeneen wax yoo xam ne yi ci ñëw la comme ni ñu ko waxe woon waaye walillahi alhamdu wal minna euh, loolu baax na ñu jël xadis bi ci tegu mooy xadis mille quatre cent trois ci suñu bunt bii di chapitre deux cent quarante trois baabu fadl salaati ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne waan aliyin mu ne mu ngi jële ci saydina wa mawlana ali ibn abi talib radiyallahu taala anhu annahu qaala mu ne nee na mu ne qaala rasulullahi mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam albaxiilu ki nga xam ne moo naye boppam ki nga xam ne mooy ki nay dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaw waaw ki nga xam ne mooy l'avaricieux dëgg nay boppam dëgg dëgg mooy man ka nga xam ne zukirtu inda dañ ma tudd fa moom waaw mu nekk bërëb boo xam ne tudd nañ ma fa man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam falam yusalli alayya mu dégg ñu tudd ma te julliwul ci man kooku moo nay boppam salawatullahi wa salaamu alayhi mu ne xadis bi rawaahu solo na ko at-Tirmidhi daal imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala mu ne xadisun la xasanun bu baax saxiixun bu wér gi laaj bu njëkk bi mooy ana est ce que moom donga ko solo ñu la la xadis bii de Eh, al imaamu Ahmad rahimahullah soloo na ko te dinañ xool exactement est ce que imaamu Tirmidhi mi mu wax ci Seydina Ali la ko jëlee radiyallahu anhu est ce que loolu ci Seydina Ali ibn Abi Talib amirul mu'minin asadullahi al-ghalib est ce que ci moom lañ ko jëlee radiyallahu anhu waaye eh, bon hadis bi eh, ku mel ni al imaamu Nasaa'i soloo na ko mais soloowu ko ci sunan bi ñu yor mooy bu mag bi naka noonu al imaam Ibn Hibbaan al-Haakim waaye ñoom ñépp même imam Ahmad ak imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhim jëlawuñ ko ci Seydina Ali ibn Abi Talib waaye ci al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami' léegi dinaa la wax léegi ni ko imam at-Tirmidhi soloowe nga kon lu al imam ne kon rawahu wa an Ali mu ne kon al imam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah mu ne abwaabu da'awaati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala mooy mu ne haddathana Yahya ibn Musa wa Ziyad ibn Ayyub al-imam at-Tirmidhi mu ne nettali nañu Yahya ibn Musa di Yahya ibn Musa ibn Abdi Rabbi ibn Salim al-Haddani Abu Zakariya al-Balkhi as-Sakhtiyani al-Kufi rahmatullahi alayhi nekkoon siqa génn àddina la 239 am na wuute rahimahullahu ta'ala wa Ziyad ibn Ayyub ak Ziyad ibn Ayyub ibn Ziyad al-Baghdadi Abu Hashim at-Tusi rahmatullah alayhi moom fiqatun hafiz tamit la borom Tahrib at-Tahdhib wax génnaat na la deux cent cinquante deux rahmatullah alayhima mu ne qaala nee nañ haddathana Abu Amir al-Aqadi mu ne ki leen nettali mooy Abu Amir al-Aqadi Abdul Malik ibn Amr al-Qaysi siiwoon ci Abu Amir al-Aqadi génn àddina deux cent quatre nekkoon fiqa rahmatullahi alayhi an Sulaymaan ibn Bilaal mu jël ko ci an Sulaymaan ibn Sulaymaan ibn Bilaal muy Sulaymaan ibn Bilaal al-Qurashi at-Taymi mawlaahum Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala génn àddina la 177 rahmatullahi alayhi an Umaara ibn Ghaziya mu an Umaara ibn Ghaziya mu jël ko an Umaara ibn Ghaziya di Umaara ibn Ghaziya ibn al-Haarith ibn Amr ibn Ghaziya ibn Amr ibn Tha'laba ibn Khansa ibn Mabdhul bokkoon ci waa Banu Najjaar bokkoon ci waa banu najjar al ansari al mazini yu génn àddina l'an cent quarante moom la ba'sa bihi waaw la al imam al hafiz ibn hajar wax ci taqrib at tahdhib euh, problème amul problème garaawul voilà an abdillah ibn ali ibn husayn ibn ali mu jële ko ci abdallah ibn ali ibn al husayn ibn ali ibn abi talib al qurashi al hashimi kii euh, frère euh, kii la woon mooy ja'far Abu Ja'far al-Baqir voilà moom mi frère am la woon euh, moom euh, Abdallah ibn Ali Ali ibn al-Husayn muy Ali Zaynul Abidin radiyallahu anhu ma moom moo ne woon ki nga xamante ne ni moom Ali Zaynul Abidin radiyallahu anhu di doomu Sayyidina al-Husayn ibn Ali radiyallahu an ali bayti rasulillah moo doon baayam waaw kon Muhammad al-Baqir mi jur euh, Ja'far as-Sadiq kii baytax la ci Ja'far as-Sadiq ndax euh, Muhammad boobu muy ibn Ali ibn al-Husayn kii frère la woon muy Abdallah euh, kii nag ne imaam al-Hafiz mu ne maqbul koo xam ne ku ñuy ay waxam la bu amee ku ko taaba rahimahullahu taala moom mu ne an abihi mu jële ko kon ci baay Abdallah jële ko ci baayam di Ali ibn al-Husayn di euh, Zaynul abul xas abul xusayn ñi ne abul xasan ñi ne abu muhammad génn li nga xam ne mooy la 93 ci li gën dootul laaj mooy kan mooy jant njolloor bi nga xam ne kenn dootu ko laaj di sutu rasuli rabbil alamin alayhi afdalu salatu wassalam an husayn ibn ali ibn abi talib mu jëlu ko ci baayam moom uh, ali zaynul abidin di ali ibn al husayn mu jëlu ko ci uh, husayn husayn ali ibn abi talib ibn abdi man ah, ibn abdil muttalib ah, ibn hashim al-qurashi al-hashimi di sibt rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa rayhanatu di frère al-hasan ibn ali ne woon xalifa eh, ba jox xilaafa gi sayyidina muawiya kiini radiyallahu anhu moo doon frère am di sayyidina al-husayn mi nga xam ne moom lañ faat keroog karbala Euh, ci euh, année bi bi année soixante yi radiyallahu anil jami' annahu qaala moom moo ne qaala rasulullah ñu nga Ali moo ne yeneen saa saa nee na mais déggoo fi mu jëlee ci baayam bi Ali ibn Abi Talib te ñeneen ñi ko solo wax nañ la tamit noonu tamit la ñëwee waaw mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yàlla na borom bi julli tey sëlmal ci moom nee na albaxilu alladi man dukirtu voilà yi dane alladi da cee boo albaxilu man fii Riyad bi loolu la ko dee bii albaxilu alladi waaw ki nay mooy ki nga xam ne man ka nga xam ne dukirtu damaa tudd dañ maa tudd indahu falam yusalli alayya mu ne hada hadithun hasanun sahihun gharib mu ne lii sahih hadith la boo xam ne hasanun bu baax waaye saxiixun bu wér gariibun boo xamante ne dafa tumuranke kon nii la ko al imaamu kon ñu gis ne xadiis bi eh, mooy eh, Seydina Ali ibn Abi Taalib amu ci tudd waaw doom ji di Seydina al Xuseyn radiyallahu anhu moo ko jële ci maamam eh, moom saxaaba la woon boo xam ne dafa tuut tànk woon moom jële na ci baayam ci maamam di Rasuulullah waaye li mu jëlee ci moom bariwul comme ni nga xamante ne nii noonu la siiwee moom Seydina al-Husayn ibn Ali moo tax borom Taqrib at-Tahdhib eh, mu ne eh, sibtu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa rayhanatu hafiza anhu voilà booy surtout yonent bi alayhi salaatu wa salaam xet bu neex waaw parfum bu salaam ndax doom loolu la ci ci ci waajur waaw wa hafiza anhu voilà jëlee na ci moom takk na ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon ginnaaw kon taxrij bi kon ñu xam ne kon hadis bi à vrai dire Seydina Ali moo ko moo ko moo ko nettali jëlee ko ci Yonent bi saa saa mais doom ji di Seydina al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala an ali bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kon ginnaaw loolu mu des suñu lëkkaale ak bunt bi nga xam ne moom la ñu nekk di wax ci li nga xam ne mooy ba euh, fadlu salaati ala rasulillah euh, sallallahu alayhi wa sallam gëneelu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne la ah mbir mi de euh, yonent bi alayhi salaam dañuy xamal gëneel googu am na nag nit looy mel noo xamante ne dina rëcc waaw gëneelu julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam dafa màgg fa borom bi ba képp koo xam ne dégg nga ñu tudd turu yonent bi alayhi salaatu salaam te julliwoo ci moom yow la considere na yaay ki nay te kadhalika naka noonu la mooy ki naye boppam yiiw moo tax sànk ba léegi ñu koy tudde loolu ñu koy tekkee noonu waaw ah, albaxiil waaw mooy ki nga xam ne mooy l'avaricieux biñ doon wax sànk mooy xañ na boppam la borom bi waxul woon ne ku julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam yonent saa sa waxuloon ne ku julli ci moom benn yoon borom bi julli ci moom fukk waa sawaay xañ boppam julli yàlla yooyee ci moom wal iyaadu billah waaye ah, képp koo xamante ne dañ ngaa julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam mooy yow xañ nga sa bopp ñu daal di lay peser ca nattuwaay yu mag ya yawmal qiyaam yu mag a mag ya say balance di fees waaw yow yaa xañ sa bopp loolu yow yawmal qiyaam ah, bu say balance feesut sa waay wa amma man saqulat mawaaziinu fa huwa fi 'ishatin raadiya képp koo xam ne say balance daal ñuy diis yée na ngay nekk jamono jooñ ngay tàmbale di nekk ci dund yoo xam ne bu ñu gërëm la muy ba àjjana fa nga jëm waa léegi ki nga xam ne moo bañ moo naye boppam loolu moo naye boppam loolu nga xam ne mooy ñi koy nattal ci mandaxe yu mag ya waaye kooku nayul waaye kooku moo naye boppam waay waaw waaw mu ngi noonee waaw xam nga gisoon nañ xadiis sayna <laughs> hmm? Abu Hurayra man sarrahu an yuktaala bil bil mikyaalil awfa idaa salla alaynaa noo bii gisuñu ko woon waaw idaa salla alaynaa ahlal bayti falyaqul allahumma salli ala muhammadin an-nabiyil ummi waaw mooy xadiis na Abu Hurayra boobu ku mel ni al-Manawi al-Qari bokk mu ngi koy mu ngi mu ngi mu ngi junj lu mel noonu waaw. waaye mooy yonent bi alayhi salaatu salaam xadiis Seydina Abu Hurayra boobu radiyallahu anhu mu ne képp koo xam ne yonent saa saa nee na képp koo xam ne bëgg nga ñu nattal la ci mandaxe yu kawe ci nattukaay yu mag si yaa sëkk sëkk bu déggee ñu julli ci ñun. ah bu jullee ci ñun waa kër eh, sama waa kër muy moom yonent bi alayhi salaam njabootam ci gannaawam falyaqul na nga wax allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi ay yow yone suñu boroom yàlla na nga julli ci ki nga xamante ne mooy yonent bi nga xamante ne mooy koju ndayu lépp voilà mooy eh, la mère matrice voilà mi nga xam ne tamit doonul woon bind te doonul woon jàng kon nag mu ngi noonee kon kooku yii yëpp boo ñëwee fekk fenn ñuy julli ci ñu tudd yonent bi alayhi salaam ci mbooloo wala ci jataay wala foo romb fekk fa yow julliwoo ci moom ñu tudd yonent bi alayhi salaatu salaam yow yaa xañ sa bopp lii lépp waaw yaa xañ sa bopp lii lépp wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi xam nga lii moo tax lii nii yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax bon ak yeneen xadiis yoo xamante ne nii même bu dee am nag daaf comme xadiis bi nga xamante ne nii euh, Ibnu Maaja moo ko solo Euh, bon jëlee ko ci koo xam ne bon càllale bi daa am ak da'if ak ak xam ne daa nekk da'if waaw koo xam ne dëgërul mu ne euh, mu nettali ba jëlee ci Seydina euh, Ibn Abbas radiyallahu anhuma mu ne yonent bi saa saa na man nasiya salata alayya akhta tariqal janna mu ne képp koo xam ne bàyyi na nasiya mooy bàyyi na pas fàtte parce que ku fàtte borom bi wax nañu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana e suñu borom la tu'akhidna bu ñu jàppe inna si naa ndéem dañoo fàtte waxtaan naa wala ñu juum borom bi loolu lépp yonent bi salaam xamal nañu ne borom bi daa nangu ñaan yooyu yëpp nangu na ko te moo ñu ko sax kon fii bu nee nasiya du du man nasiya du du ko fàtte ah non waaw man man man man man naama an salaatin aw nasiyaha falyusalliha mata dhakaraha yonent bi salaam nee na képp koo xam ne dafa euh, nelaw. ba benn julli wees muy nelaw yu mu programmé wul laa wax waaw nelaw yu mu tayut waaw loolu il faut le préciser am na ñoo xam ne seeni nelaw ñoo ko tay ñoo ko tay laa wax ndax lépp loo xamante ne eh, walaw araadul xuruuja la a'addu lahu <laughs> waaw mooy waa yow gars eh, dafa am yoo xam ne nag ay affaire u la waaw dafa am yoo xamante ne affaire u caaxaan la laa wax waaw ku la ko wax mooy daa fekk rek da koo ñorul woon naan lii manuma ko faruma ko woon def da koo ñorul woon waaye walaw araadul xuruja la a'addu lahu udda waaw <laughs> waaw comme la borom bi doon wax ca naafiq ya ca suuratu taw ba ma di taafal loo ku nekk naan lii wa taxoon yeneen saa salaam woon a ñëw ci xareb tabu bi ma ne yeneen suñu borom ne walaw araadul xuruja daa fekk bëgguñu woon a génn ndax bu ñu bëggoon a génn waat naa ne konoon te kon doon nañu waajal Euh, matuwaay yi nga xam ne moo leen di may ak yi nga xam ne mooy jël les euh, yi mandu na ñàkk waajal ngir mën a génn waaw mais nit ñi waajal yow nga toog di def leneen li neen yitteel la nga toog ba nga ay génn ba ñibbi si nga naan waaw man nangam ak nangam loolu waxi caaxaan la nelaw yu ñu programme it noonu la waaw yow yaa fi toog di veiller di naan sa caen di naan ay meew ay ay kii nuit blanche ak say xarit waaw toog ba mu leer leen ne julli bi une moo ci des te leer leen ne ay borom nelawkat yu mag ngeen ngeen dem julli bi ngir tranquille seen conscience ngeen def benn réveil boo xamante ne réveil yu caaxaan la walla iyaazu billaah léegi nag nga yeewu ay onze heures naan ndaxa defoon naa réveil bi yaa ko tey wallahi boo amoon examen suba doonoo koon def waaw boo waroon a liggéey rek doonoon def loolu waaw kon nag loolu wanewul dara lu dul ne liggéey boobu ak boobu moo ëpp yow moo doole fi sa julli jàlla ji loolu waaw ah, il faut nag il faut pas la face ak ay di tourner autour du pot ak yooyu ma ne sawaay li la yitteel yaa ngi ci yaa koy waajal laa wax waaw kon nag yonent bi alayhi salaam bu ne man nasiya fii tekkiwul mukk ko ne mooy ku fàtte mooy ku bàyyi waaw ndax an an an an nasiya day day tekki bàyyi waaw nasullaha waaw fa nasiyahu waaw gis nga yéeféer yi dañoo ba di tudd yàlla di fàttaliku yàlla di boole seen borom ci dara ñoo ko tey pas fàtte ah ñoom la moo leen neex ñu baax tudd yàlla si yamaa bañ koo boole ci seen dara voilà léegi nag fana seexu boroom bi daal di leen teg boobu nag du borom bi baleen parce que boroom bi wa ma kaana rabbuka nasiya sa borom mu ku muy fàtte kon nag man nasiya képp koo xam ne bana as-salaata alayya julli ci man axta kooku moom mooy na tariqal janna eh, eh, yoonu àjjana mooy moo ñëwoon ba yoonu àjjana taxaw ci kanamam mu war ci suubu rek àgg mu daal di koy njuuy bàyyi ko fële dem toppi sew nde yi nga xamante ne borom bi waxoon nañu wala tattabi'u subul bu leen top sew nde yi wal iyaadu billah waaye bon hadis boobu dafa da'if waaye bon am na yeneen yu koy dëgëral comme hadis bi nga xam ne Muhammad ibn euh, Ali ibn euh, euh, al-Baqir mi ñu doon wax sànq eh, di doomu di frère moom lañ doon wax mooy frère Abdallah mi eh, mi ko jële ci Ali ibn al-Husayn eh, Zayn al-Abidin mu jële ko ci baay al-Husayn ibn Ali radiyallahu anil jami' nga xamante ne nii nga xam ne al Qadi Ismaïl rahimahullah moom moo ko solo foofu moom mursal la mooy ndax moom jotawul maamam Euh, sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na man nasiya salaata alayya axta tariqal janna mu ne képp koo xam ne banaa julli ci man kooku moom mooy na mooy na li nga xamante ne mooy yoonu aljana voilà lii day dëgëral luñ jàll lool moo tax ñenn ñi bon ci borom xam-xam yi masoon nañ ko fi tudd ci gàttal ñu ne boo julli ci yonent saa saam farata la te ci loolu mooy ku mel ni al imaamu Tahawi rahmatullah alayhi daa jàpp ne loolu moom farata la julli ci yonent bari saa saam loolu fard la voilà waaw moom moom euh, waa yow <laughs> mais euh, farata la ci la fépp fu ñu ko tudde la kullama zukir waaw fépp fu ñu ko tudde parce que waxoon nañ la temps yee que ne non julli ci moom moom farata la léegi nag est-ce que euh, sawaay comme que borom bi nee na yaa ayyuhal ladina inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuhal ladina amanu sallu alayhi lool lool lool amru bu ijaab la waaw borom bi nee na moom ak malaakaam yi dañuy julli ci yonent bi saa saa yéen ñi gëm yàlla julli leen loolu du loolu farata la mais léegi julli bi bu ko defee benn yoon est ce que lool dañ naan farata goog defu ko dañ naan def na ko mais sauf que dafa am ci boroom xam-xam ñu ne non loolu rek daa doy waaye doy fen ngeen nan la waaye ma ne fépp fu ñu tuddee turu yonent bi yi salaatu salaam képp ku ko fekke teew fa te man di woo dofoo mooy loolu mooy mooy affaire yi ah voilà parce que ñoo dañ leen a teggil Euh, comme koo xam ne dañ ko naan looloo xam ne bu foogoon ne bisaab la ndekete sàngara la mu màndi ñu tudd turu yoneen saa saa ci wetam boo ko àndul a xelam ñooñu rufi'a an ummati xata wan nisyaan yooyu day duggaat voilà yi nga xamante ne dañ koo fàtte wala sax nga nekk fa après nga fàtte ko dégg nga ko mais nga fàtte ko ñoo ñooñu taxu ñuy wax mais ki nga xam ne yooyu yëpp dara ko ci dalul waaw ñu tudd turu yoneen tubaab saa saa julliwoo ci moom ñu ne loolu saa ñu ko tuddee foo man di nekk da ngaa war julli ci moom. te loolu mooy mazhabu al imaam at-Tahawi ak al-Halimi ñoom loolu lañ jàpp rahmatullah alayhima ne lool moom farata la fu ñu ko mën di tuddee voilà sauf que bon ñeneen ñi dañoo jàpp ne benn am ñenn ñu ne bo bon buñ ko defee benn yoon rek baax na quoi voilà bu dee ci bërëb jataay buñ ci julli jullee ci retroy saa saa benn yoon euh, léegi yi ci des ñu koy tudd loolu dañ koo sopp kese waaye daal euh, à vrai euh, bon affaire bi li mu gën niru mooy que mbir mi euh, dëgg la ñëw ne waa ji bu dee côté aaya ba farata ba defu ko mooy dañ naan def na ko mais yonent way sa sam lii mu wax quand même da koy dugal ci cadre al baxil quoi ki nga xam ne moo nay boppam waaw parce que salaatu ala nabi sallallahu mooy loo xam ne manoo ne man bari la naa ci quoi bon j'ai trop fait de salaatu ala nabi aujourd'hui quoi kon nag je me permets de ne pas ñu koy tudd bon cent fois sama kanam après ma noppi parce que bon déjà fait quoi déedéet déedéet déedéet julli yàlla ci yow nga naan loolu daa lool lool ngay ci lool ngay doylu ah <laughs> xanaa déggoo li Seydina Ayyub waxoon alayhi salaatu wassalaam te gisoon nañ xadiisam bi ak li ko borom bi defal ci teraanga ak alal ak lépp ba pare def ko li gën a màgg yëpp def ko yonent waaw baddil ko ci wàllu amin ay am amu àddina keroog bi nga xamante ne nii ci lay sangu borom bi wàcce ay njéeréer yoo xamante ne ci oor lañ mu leen di mu leen di for di leen dajale yonent suñu borom tabaaraka wa taala ne ko waa ayub ndax doyloowuma la ci li ma la defal ba ngay def lii mu ne ko waaw borom bi waaw doyloo nga ma de liñ ma jox yëpp doy na waaw wallaahi lépp li nga ma jox doy na waaye nag da di yow sa gëneel kenn du ci doyal allahu akbar kenn du ci doyal loolu mooy ulaayika al anbiya ñoo ñooy yonent yi alayhimu salaam te ñoom la ñu borom bi roy lool waaw fa bi hudaahu muqtadi ulaayika alladhiina hadaahumullah fa bi hudaahu muqtadi ñooñee ñooy ñi nga xam ne ñuy alayhimu salaatu wa salaam ñoom la borom bi gindi teg leen ci yoon ci seenu tëralin seenu sóobuwin seenu doxalin iqtadi nañ ci sóobu nañ leen roy ci loole loolu mooy li nga xam ne mooy la am solo yow nga toog eh, nekk fii ñuy tudd yonent bay saa saam nga noppi ah boo waxul yow daa tukaa yonent bay saa saam xadiis bi dugal na la ci biir que yow mii moom eh, day eh, baxiil nga te tamit li nga xam ne mooy xaw a dëgëral li gën a dëgëral waxu ñoom at Tahawi bi rahmatullah alayhim bon Euh, <laughs> hmm? waaye bon euh, wax bu mujj bi sax lay gën a dëgëral waaw mooy le fait que bon mais daal mooy dugg nga ci cadre baxil xam nga gisoon nañ ko fii ci Riyad bi bi yonent bi alayhi salaam doon wax ne euh, maa jala sa qawmun majlisan lam yadkuru llaha fiihi wa lam yusallu ala nabiyyihim sallallahu alayhi wa sallam illaa kaana alayhim tirat yawma alqiyaama fa in sha'a azabahum wa in sha'a ghafara lahum voilà kene duñu jataayoo ay nit waaw yoo xamante ne tudduñu turu tudduñu yàlla julliwuñ ci yonent bi alayhi salaam ci yonent seen yonent lu dul dina nekk ci ñoom ak ak rëccu waaw bésub ci bu soobee borom bi nag mu daal di leen mbugal bu soobee mu daal di leen jéggal xam nga lii nag Euh, ñee ñee dañu ne waaw kay loolu la moo tax euh, dane majlisan rek benn jataay boo wéy ay nit ñu toog tudduñu kon mooy buñ ko xasee tudd benn yoon euh, julli ci yonent bari saa saam tudduñu yàlla te julliwuñ ci seen yonent alayhimu saa saam kon loolu kon gaay bi ñu ko defee mooy def nañ ko benn ah, kon loolu baax na ah, gaay c'est bon ñu ne leen ah waaw seen wax ji de wax dëgg yàlla waaye daal li dina mat mooy li nga xamante ne moom la ñoom al imaamu euh, euh, ah mooy li nga xamante ne nii euh, moom la ñoom al imaamu at-Tahawi rahmatullahi daal di wax voilà loolu moom nañ ci bàyyi xel bu ñu nekk rek di kolewu ci wala dañ koo sopp mais sawaay rien que dugg ci cadre ki yonent bay saa saa tuddee ko nay moom loolu loolu problème la quoi <laughs> non loolu moom gandum problème la waaw te dëgg-dëgg mbir loolu la mooy yow vraiment euh, ah sa waay euh, loolu yéeme na kon daal affaire bi daal mu ngi noonu quoi voilà loolu daal mooy mooy bi kon daal mu ngi noonu quoi affaire bi kon nañ ciy bàyyi xel waaw ah, xadis bi xadis bu rëy la boo xamante ne nii il ñu ciy bàyyi xel quoi. que ne julli conant bi alayhi salaam gëneelam dafa rëy quoi waaw ba boo ko deful dégg ñu tudd turu yonent bay saa saam ngay kërati di soit ngay faire semblant que déggoo wala nga dégg ko sax continuer li ngay wax te julliwoo ci moom lu dul ne yi ñu waxoon moo la dal nga fàtte wala yoo xamante ne nii charia ci boppam yi ñu la xatta yàlla farataal yi nga xam ne amul wuute sax comme ay julleeg yooyu julli juróom yooyu bu la dalee dañ mooy teggeeku na ci yow instant boobu bu dul yooyu moom mooy vraiment yow euh, il faut pas ñuy euh, dugg di jël risque yooyu quoi ndax quand même nekk koo xam ne yoneen saa salaam moo ko tudde baxil loolu moom jar naa daw ba bu dee ne xam nañu dëgg-dëgg quoi parce que loolu garaaw na kon nag allahumma yal nañu borom bi daal boole ci ñi nga xamante ne nii ñoom na daa man dañuy julli saa su ne ci yonent bi saa salaam fépp fu ñu ko tudde waaye sax duñu xaar fu ñu ko tudde waaye bu buñ ko tuddul ñoom ñuy julli ci moom fu ñu ko tuddee fu ñu ko tuddul yal nañu ko boroom bi may ta mu nangul ñu ko amin kon dañuy yem ni bii di ñëw inshaa allahu taala ñu daal di jël li nga xamante ne mooy xadiis bi nga xam ne moom moo ci tekku xadiis mille quatre cent quatre bu Seydina Fadala ibn Ubayd Eh, eh, Fadala ibn Ubayd gisoon nañ fi xadiisam de waaw waaw gisoon nañ ko Fadala ibn Ubayd bañ a gis <laughs> xaw ma bu yàggul rek gis nañ ko waaw ci kitaabul jihaad yi ah ah kullu mille mille deux cent quatre-vingt-douze kullu mayitin ah. yuxtamu ala amalihi illa mura illa almurabis fi sabilillah fa innahu yunma lahu amaluhu ila yawm alqiyama wa yu'ammanu min fitnati alqabr gisoon nañu xadis boobu waaye gisoon nañu lii mooy ñetteelu xadis am bam li ñuy gisee waxoon nañ la moom benn yoon lañ ko gisoon mu ngi ñëwaat na bii mooy bu mujj bu muy ñëwaat gisoon nañ ko xadis 513 xadisam tamit Abu Muhammad Fadala ibn Ubayd al-Ansari